ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama sayyiduna bin ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu ne woon ci doon gis dundu seydina ali ibn abi taalib sibtu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiya allahu ta'ala anhu wa ardaahu wa rayhaanatuhu ñu ngi woon ñu ngi yemoon ci jotaay bii weesu ci xadiis bi nga xam ne moom Seydina Al Hasan ibn Ali ibn abi taalib moo ko nettali abul hawraa wal xadiisu rawaahu asxaabu sunani al arba'a wa kadaalika al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alal jamii' al imaamu ahmad moom lañ gisoon li nga xamante ne mooy riwaayam muy li nga xam ne moom la solo ci li mu ne woon xaddatanaa Muhammadu bnu Jaafar mu ne nettali nañu Muhammadu bnu Jaafar di Muhammadu bnu Jaafar al-Hudaliyu mawlaahum Abu Abdillah al-Basriyu moom lañ gënoon a xame ci Gundar qaala mu ne xaddatanaa Shu'batu mu ne nettali nañu Shu'ba nekkoon baay jiitleem parce que Shu'ba moo dencoon ki nga xam ne mooy yaayam di Muhammadu bnu Jaafar muy Shu'bat ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahmatullahi alayhi amirul mu'minin fi al-hadith qaala moom Seydina Shu'ba mu ne sami'tu Burayda ibn Abi Maryama mu ne dégg naa Burayda di doomi Abi Maryam mu doon Burayda ibn Abi Maryam Malik ibn Rabi'a as-Salusi albasariyu am ñu ne alkuufi rahmatullah alayhi yuhaddisu nee na moom laa dégg muy nettali an abil xawraa yi muy nettali di jële ci abul xawraa biñ koy njëkk a gis dafa mel dama ne woon xadiisu saxaaba buñ naan abul xawraa non laysa bi saxaabi abul xawraa haadaa laysa bi saxaabi du saxaaba moom du saxaaba waaye taalibe yonent bi kii la saxaaba yi radiyallahu anhu muy Rabi'a ibn Shaybaan as-Sa'di kunyaam moo doon Abul Hawraa al-Basri rahmatullahi alayhi moom nee na moom laa dégg muy nettali mu ne qultu lil Hasan ibn Ali maa tadhkuru min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma ma wax sayyidina alxasan ne ko maa tadkuru min rasulillah ana lan nga fàttale ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na sayyidina alxasan ne ma adkuru min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni axadtu tamratan min tamri sadaqa faja'altuha fi fiyya qaala fa nazacaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lucaabiha fa jacalaha fi tamr mu ne ko li ma fàttaleku ne yow abul xawraa mooy ne jëloon naa benn bés bi ma nee gone man alxasan ibn ali radiyallahu anhuma ci tàndarmay zakat ji defoon ko sama gémmiñ yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi dal di koy génne sama gémmiñ fekk mu ngi tooy xepp ndax sex gi ma ko sexoon fa ja'alaha fi tamri mu delloo ko ci tàndarma ji côté boobu gisoon nañu wàllu woowu ni nga xamante ne nii xeet lu da lu la dagan amul naan lii grave waaw que c'est démago ay lii c'est pas grave non non non bi islam loolu du l'islam fa qiila am benn waay bu ne bi mu jëlee loolu moom alayhi salaatu wassalaam ci man am ku ne yaa rasulallahi maa kaana alayka min hadihi tamrati li hada as-sabi am ku ko waa yonent bi alayhi salaatu salaam tàndarma ji gone ji jël lan lan moo ci ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam alxasan radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam ne waajoo jële inna ala muhammadin la taxillu lana sadaqa mu ne ko ñun waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la taxillu lana sadaqa mooy zakat sarax daganut ci ñun qaal nee na ba léegi mu ne wa kaana yaquul man sayyidina alxasan li ma fàttaleku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it lii ma lay di bëgg a wax fàttaleku naa moom di alayhi salaatu wassalaam doon na wax naan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riiba mu ne it doon na wax nii naan daa bàyyil maa la nga xam ne yariibuka moo lay teg ci sikki sàkka moo lay teg ci dut moo lay teg ci rayb ak shakk bàyyil loo lële ilaa nga jëm maa laa yariibuka ci la nga xam ne du la duteloo te doo ci nekk naan mu way moo man lii may def baax naan baaxul ndax nag xam leen fa inna sidqa tumanina dëggu daluk xol la waaye daluk xel la waaye daluk yaram la fekk nit ki mu ngi wax dëgg day teey day dal day nekk ku apaisant ku apaisé ba pare nekk koo xam ne bu tëddee nelaw waaye wa innal kadiba riiba quant à expliquer quant wax lu amul quant nar fa wa innal kadiba riiba loolu moom siki sàkk lay def ci xolu nit da koy teg ci une ci dut ci instabilité perpétuelle ndax waa ji huwa ci kaddaab yi la loolu nag waxoon naa ay degré la am na ñoo xamante ne nii ñoom moom dañuy dem ba convaincre seen bopp ne mbir nii dëgg la takat dañ koo nar loolu la doon wax ci beneen xadiis bi naan wala yazaalu rajul yakdib wa yataxarra alkadiba xatta yuktaba inda allahi kaddaaba akbar wal iyaadu billah yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne wala yazaalu rajul nit que du dañ yakdibu di expliquer c'est-à-dire di nar di wax lu amul wa yataharral kadib mais day toog di xalaat tey ana nan laa war a nar xam nga loolu kooku c'est un mythomane xaw ma xaw ma nan waaw moom day toog di xalaat waaye tey wan wan lan duur laa war lan laa war a créer xam nga nu may def. moo tax payow gars yi bon je leur avais dit que dinaa ñëw mais bon ce que je vais faire duma ñëw waaye nag duma dem mais xoolal lii laa leen di wax est-ce que ça c'est plausible non non non xaaral nekk di xalaat naan lii di di di di di di di di ut lu mu naan di créer loo xam ne moom lay fëgg gars yi bu demee mooy moom lay mujj waaye yaa taxaral kasi day toog di xool ban ban nar moo war a man nekk loo xam ne day am air d'être plausible quoi nit ñi mën koo gëm moom la ne waaye taxaral kaji waaw nit ku du deñ di def lool nag xattaa yukk taba gis nga bu koy def dina ko def di ko def benn bés lay toog rek wala benn instant buur yàlla bind ko kaste ci xolam que ne kii bind ne kii kaddaaban bokk na ci expliquer kat yi dina mag wal iyaazu billah mooy ne kooku dee na xol bi kasta nañ ko ne kii moom nu mu man di def day expliquer xattaa waaw day nar di nar di nar ba ñu suul ko walla iyaatu billaah waaw mooy man na te te ku miinul yi xamoo ko wóor nañ borom bi subhaanahu wa la ñuy foog ne waa li wax dëgg la parce que jaral na koo jooy jaral na koo def lu ne comme la naafiq ba waxoon rek comme li ñu waxoon Abdallah ibn Ubay waaw newoon Seydina Zayd ibn Arqam wallahi ne yonent bi alayhi salaatu xale bi li mu wax waxu noonu ñoom ñoo ne woon la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall Seydina Zayd ibn Arqam dégg ko ne ko naa ko wax yonent bi alayhi salaatu ne wax ko mu waat ne waxu ba nit ñi saxaaba yu bari commencé gëm ko waaw mais bon xam naa gone gi moo dégg leneen quoi xale la c'est normal ça arrive waaw ah. xam naa leen dafa dégg góor gi wax lii mu dégg leneen waaw ba alquran wàcc ne ida jaaka almunafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun ittaxaduu aymaanahum junnatan fasaddu an sabiilillah mooy dafa waatoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxuma ko man Abdallah ibn Ubay ibn Hilal waxu dëgg suñu boroom dem ba ci biir saar bi ne waxul dëgg waa jooju bi Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yastahiq ñoom la yaquluuna ñooy ñi wax ne la in raja'na bu ñu delloo ila al madinati bu ñu delloo ca dëkk ba di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam la yuxrijanna al a'azzu minha al adall waaw ñi féete kaw ki nga xam ne moo tedd féete kaw di dañ fa génne ki nga xam ne mooy ko doye di jublu woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wal iyaadu billah loolu mooy ak naafiq mooy même ñi gëm yàlla sax muy saxaaba yu mag yi ñu bari ñu moom nañ ne boo gone gi dafa juum Abdallah ibn Ubay wax na dëgg loolu mooy ñi nga xam ne dañoo dem ba xatta yuktaba inda Allahi kaddaaba waaw dem ba buur yàlla kaste ni ñii ñoom minal kaddaabiin Allah lii leen min quluubil min maradil quluub min amraadil quluub a'aadana Allahu minha amiin mu ne kon doon wax lool mu ne kon muy continuer foofu la ñëwoon Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa nahnu fi tarjamatihi mu ñuy nettali ci xadiis bi di nettali Abul Hawraa li nga xam ne moom lañu xon ne Yonent bi alayhi salaam liñ gisoon ci jataay bu njëkk bi ko soppe woon di def lu ne di ko yëkkati fu ne di ko teg di ko fóon di ko tas ci boppam di wane ne bëgg na ko wax nit ñi wax ne buur yàlla man di sopp naa leen ñoom ñaar mook frère am bi Al Husayn kon nag yal na leen sopp wax nit ñi ne leen ku ma sopp na leen sopp ku leen sopp daa fekk man nga sopp ne fal yuballigh na jottali ash-shahidu minkumul ghaib ki fekke sama wax jii na jottali ki nga xam ne fekkewu ko loolu lépp teewul woon mu leen doon yar di leen jàngal moo tax mu teg ci mu ne moom Seydina al-Hasan ibn Ali mu ne Abul Hawra wa kaana yu'allimuna hadha ad-du'a danga maa laaj li ma fàttale ko ci yonent ma lay saasam jàppal bi ma la njëkk wax wax te wakaanata nekkoon na moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yuallimunaa jàngal ñaan gi gan ñaan gan ñaan mu ne allahumma fii man hadayt wa aafini fii man aafayt wa tawallanii fii man tawallayt wa baarik lii fii maa a'tayt wa qinii sharra maa qadayt innaka taqdii wa laa yuqdaa calayk innahu laa yadillu man waalayt qaala Shu'ba wa adunnuhu qaala haadhihi aydan tabaarakta rabbanaa wa ta'aalayta lii mooy riwaayu imaam Ahmad bi dinañ gis riwaayu imaam at-Tirmidhi beeg yooyu mu ne kon lii bokk na ci li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam man al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma fàttali na waa ko ci moom te doon nañu ko jàngal malgré li ma doon nekk gone. Allahu akbar Allah. mu ne wa kaana yu'allimuna hadha ad-du'a yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon nañu jàngal nekkoon na wa kaana day tekki ne kon nekkul benn bés leen ko wax mu jeex kaana yadullu ala ad wal istimraar day tekki ne mbir mi dafa saxoon di ko jàngal ndax boo jàngal nit dara surtout gone da ngay bañ looy répété di ci dikkaat sinon da koy fàtte waaw sinon day fàtte lam jàngoon njàng nga dafa soxla di delluwaat di jàng. di delluwaat ci li nga jàngoon ngir nga bañ koo fàtte mu ne wa kaanate nekkoon na moom alayhi salaatu wassalaam al muallimu al a'zam al akbar yuallimunaa di ñu jàngal eh, fi man hadayt mu ne doon nañu jàngal naan ñu ñaan gi riwaaya imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi Abul Hawraa ba léegi dane qaala al-Hasan ibnu Ali radiyallahu anhumaa allamanii rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimaatin aquluhunna fil witr waaw foofu dane moom Abul Hawraa li mooy lii mooy waaye al-imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne Abul Hawraa al-Hawraa li taxoon ñu jël riwaaya imaam ahmad bi mooy moom moo indi li ci kaw ah li ci kaw wax mbiru tàndarma ji wax tàndarma jëm jëloon sax ko waaye wax li nga xam ne da'ma yaribuka ila ma la yaribu fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba avant lii nii di ñëw boo taxoon ñu jël lool sinon bu dee waa imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi moom dane abul xawra nee na qaala al-Hasan ibn Ali dane seydna alxasan bnu aliyin radiyallahu anhuma de nee na allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin nañu ndawal yàlla li jàngal na ay baat yoo xam ne ñoom laay wax bu may witar loolu lañ gën a xamal ci al al qunuut mooy qunuut mooy ràkk bi nga xam ne moom ngay mujjee def mu tëj julli ji nga xamante ne nii mooy julleeg bés bi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon na wax awtiru ya ahlal islaam awtiru ya ahlal ahlal islaam waaw doon na wax def leen witar dee leen witar waaw yéen ñi nga xam ne yéen ay jullit yéen waa islaam awtiru dee leen witar yéen waa lislaam awtiru yaa ahlal islaam dee leen witar yéen ñi nga xamante ne yéenay waa lislaam moo tax euh, witr mooy julli bu tuur boo xam ne day tuur inna allaha witrun yuhibbul yeneen suñu boroom subhaanahu wa taala dafa tóol dafa bëgg lu tóol waaw mooy kennal gi ñu koy kennal laa sharika la laa nidda la amul kuñ koy booleel amul lu ko dend amul dend julli boobu euh, li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy sunna la mu akkada al yonent bi aleyhi salaam bokk na ci nga xam ne nawaafil yi nga xam ne doonu ko won bàyyi solo nañ ne doonu ko woon bàyyi moo xam mu tukki walla tukkiwul mu nekk ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam walla mu nekk koo xam ne dafa tukki moo taxoon bi ñuy gis affaire Muzdalifa <laughs> ku fàttaliku lool lu xewoon Muzdalifa non loolu moom nit ñëw koo fàtte quoi <laughs> boo jógee Arafat bu timis bi jotee ba dugg lool bam leer dugg na nga jóge fa di dem fan ngay dem Muzdalifa boo fa demee luñ fay dañ fay julli timis bi ak timis bi dina la fekk Arafat mais doo ko fa julli da dem ba Muzdalifa comme li yonent ma lay saa saa waxoon Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ni ci la ko doon wax naan ko as-salaat mu ne ko as-salaatu amaamak waaw as-salaatu amaamak mooy mu naan ko julli mu ne ko julli mu ngi sa kanam e, foofu dañ naan dafa julli mais walam yusabbih baynahuma wala ala ithri ahadihima comme lim nekk ci xadiis Seydina wa Mawlana ibn Umar inda al imaam al Buxaari radiyallahu ta'ala anil jamii que yonent bi alayhi salaatu deful naafila entre timis ak gée dafa julli timis ba mu àggee Muzdalifa ñett nit ñi wàcce seen warwaay yi seen yi ñu tegoon après ñu iqaamaat ñu julli li nga xamante ne mooy gée ta naafilewul seen diggante te seen ginnaaw naafilewul waxoon nañ la ko mel ni Shafi'i yi rahmatullah dañ naan waaw moo ci saase mais huit xam nañ ne la ko doon def kon xam naa ci guddi gi la yeewu def ko am ñu ne déedéet waaw fii dara wanewu fi zaahiru nettali yi mooy ne defu ko moo tax ñu ne kenn du ko def voilà loolu li taxoon ñee di wax loolu comme ñoom al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi moo doon que ne comme que dañ ko xamee woon ne da doon wiita ci tukki ak ci ñàkk tukki kon ñu xam ne même buñ ko tuddul fii nii mooy ne defoon na ko loolu moo doon li nga xam ne waaye dañ ne woon zahir bi nag li muy wane mooy def ko waaye ñoom waxoon nañ la man nañ la ne waaye xamoon nañ ne doona ko woon bàyyi muy witar kon loolu le moo taxoon moo doon affaire boobu eh, mais witar bu farata <coughs> eh, eh, <coughs> Hanafiya yi ñoo ne waajib la mais du fard mooy amul poids wu comme jullit fajar wala suba tisbaar tàkkusaan timis gee amul poids boobu ndax yooyu fard lañ waaye lii it bii ñu ne waajib la waaw ñu ne waajib la mooy farata mooy euh, ñoom parce que fard ak waajib ci xanafi yi dafa wute waxoon nañ la ci boroom xam-xam yi <coughs> bu dee ci aj dañuy def compa dañuy dañuy différencier entre li nga xam ne mooy fard ak waajib farata ak lu war waaw fardu ku ko bàyyi mooy mooy li naan ruknu rek ku ko bàyyi ci ak da nga koy def alors que ku bàyyi waajib bu dee mën nga ko réparer wala mën nga ko defaat laata muy jën jamono ñu ko war a def da ngay def loolu waaye bu dee da nga koo def après jamono ñu ko war a def après da ngay jubraan damu jubraan dangay ngay rendi dara loolu def mais en dehors de foofu Hanafi yi ñoom ñoo def li nga xam ne différence entre fard ak waajib ci lépp ñu ne. witar waajib la meedu fard voilà waaw ndax li buur tamit yonent ma lay saa saa ne buur yàlla yokkal na leen eh, ab julli boo xamante ne nii eh, eh, ñu mu wax witar mais li gën a dëgër mooy li waa jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila daal di wax ne non du waajib du waajib mooy sunna mu akkada la mooy lu ñu feddali la le fait que Yonent bi sallallahu alayhi wa doon koon bàyyi mais du farata parce que li koy wane bari na ci xadiis Seydina Dimaam ibn Sa'laba bi nga xam ne gisoon nañ ko ñu doon gis tarjama radiyallahu taala anhu waaye it xadiisu Seydina Muaaz ibn Jabal nga xam ne bokk na ci ñi mujjee yónni Yemen te bam lay wax naa ko innaka sa tati qawman ahla jaahiliya yow da ngay dikkal ay nit ñoo xam ne les gens du livre la boo leen dikkalee nang leen xamal ne anna allaha xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla këne buur yàlla farataal na seen kaw juróomi julli yoo xam ne dañ koy def ci guddi gi ak bëccëg gi loolu tudd fa leneen mooy tudd fa witar te loolu mooy li nga xam ne moom la mujjee yónnee bu doon ne kon waajib la kononte kon dina ko ci boole moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax loolu mooy li gën a dëgër waaye loolu nag waxuñu comme li nga xam ne noonu lañu xamee lu wolof waaw laajam yu bari yépp ay ndax lii sunna la farata la mu ngi xaar nga ne ko sunna la ba loolu moom kenn waxul loolu waaw être un anti sunna aussi aussi aussi aussi aussi primaire loolu c'est c'est waaw jàpp diine ji daal di leen classifier en anti sunna ak farata lu dul farata doo def waaw buñ la nee taraaweex sax du farata nga bàyyee demati taraaweex waaw safaat ak chafon al witr yi ñuy def loolu safaat witar du ñu farata nga bàyyi boo ñëwee rek julli kii bàyyi walla iyaazu billaah loolu nag ah loolu nag moom duñ ne am na bàkkaar bi waaye nag mu ngi lay jëme ci loo xam ne te li ngay raw wallahi li la raw xamoo waaw waaw rakkaay ñaari rakkaay fajar yi ñuy def lu farata nga xam ko rek bàyyi léegi boo ñëwee rek julli suba dem sa yoon te ñaari ràkka yooyu ñoo gën àddina ak li ci biir ah wal iyaadu billah te kenn ci ñun buñ ne ko war saay am nga salaire bu baax boo xam ne yow tu arrives à sub à parvenir à subvenir à tes man nga ci sutur loo ci ngay kii ñu ne nag waaye suba de ku njiit bërëb sàngam di nga am un million d'euros wallaahi waaye ne moo man moom sama yoon new ci garaawul quoi bu doon loolu jaral na ko lu ne jaral na ko lu ne wala ñi yées moom mooy ñi nga xam dañ naan concert sàngam ku njëkk ñëw c'est gratuit les cinquante premiers sa c'est gratuit ñu ñu ñu teel ñëw am na yoo xam dañ fay fanaan wala ñu ne iPhone bu mujj bi bi war a génn gaay yi mu jaral leen. ñu fanaan ca magasin iPhone ba ngir bëgg am les premiers servis wala ñu ne les grands soldes le le le Black Friday le Black Friday xew xew na le vendredi noir bi nga xam ne gars yi ce boobu dañuy def ay rabais grand magasin yi di wàññi bu baax yow nga def lan mu jaral la pause journée sax boo xam ne doo liggéey ngir mën a nekk foofu à am na ñoo xam ne liggéey lañ ko def ngir taxawaloo fa nit ña teel leen a utal place ñu leen di fay loolu li xool la fi ab iPhone mu jaral la loolu léegi ñu ne la julli yoo xamante ne rakaataani ñaari rakka yoo xam ne ñoo gën àddina ak li ci biir nga ne man daal ba ma xamee ne bon mbir mi deke du farata nga bàyyi ko taraawiix li ci nekk nga bàyyi walla iyaazu billaah mooy nan ñu natt suñu bopp xool est ñun ñi vraiment nekk nañ ay jullit yoo xam ne yu exemplaire lañ wal iyaadu billah kon mu ne wa kaana mu ne allamani rasulullah sayyidina alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin aquluhunna fil witr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de jàngal na ma ay kàddu yoo xam ne ñoom laay wax ci witar mu ne allahumma hdini fii man hadayt waaw mooy bu may jullee witar ba pare anta kanta kañ laa koy def loolu xilaafun bayna al-ulama masala bii gisoon nañ ko moo tax duñ ci taxaw <clears throat> mooy gisoon nañ affaire wu jëm ci wàllu witr waaw witar gisoon nañ masalaay witar gisoon nañu ko ci siira bi gisoon nañu ko mooy <clears throat> est-ce que <clears throat> bu ma ñëwee may def witar est-ce Euh, ñaan bii nii dama koy def avant may rukkoo wala après bu ma rukkoo loolu wute na am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne da koy def laata ngay rukkoo am ñu ne da ngay ba pare boo siggiwaatee ci nga koy def waaw loolu xilaafu bayna ulama pour ñu mën a avancer hein te witar dafa am wit dafa am lii xub lii lañuy woowe xunut ñaan bii hein moo tax al imaam at-Tirmidhi mu def abwaabul witr baabu maa jaa fil qunuuti fil witr waaw foofu la ko ab waabul witri buntu yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu witar baabu buntu maa la nga xam ne jaa dikk na fil qunuuti ci qunuut fil witri ci jullit witar kon mu ne yonent bi alay mooy ñaan bi lañ xam ne qunuut mu ne yonent bi alay salaam jàngal na ma baat bii jaa baat yii ma koy wax allahumma hdini fii man hadayt <coughs> muy allahumma ee eh, yow sama borom moo ko jàngal sët bi la ko jàngal doom bi salawatullah alayhi wa sallam waaye ñun ñépp la ko jàngal à moom mu ne allahumma hdini fi man hadayt allahumma ee eh, eh, buur suñu ee suñu borom sama borom ihdini yàlla nag ma gindi fii man hadayt ci biir ñi nga xam ne ñoom nga gitti waaw mooy ñi ngi gindi min al anbiyaa war rusul wal awliyaa yal nag ma boole ci ñoo ñile ulaa'ika alladhiina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyiin ulaa'ika ma'a alladhiina an'ama allahu alayhim wala ma'a an-nabiyyiin mooy aaya boo bële bam ne wa wax tije ko wa hasuna ulaika rafiqa yal na nga buur yàlla ñooñu nga xam ne danga leen a ginde yal na nga ma boole ci ñoo ñële allahumma hdini fi man hadayt yal na nga ma gindi boo gindee nga saxal ma ci hidaaya ci njub ci leer parmi ñi nga xam ne ñoom nga gindi ñoom nga jubal ñoom nga orienté ba ñu tegu ci yoon wi nga xam ne mooy as-sirat al-mustaqim loolu la ñuy ci faata ihdina as-sirat al-mustaqim ihdina as-sirat al-mustaqim yal na nga ñu gindi teg ñu ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu coowooral muy a ad-diina 'inda allahi al-islam boole ñu nag ci ñi nga xam ne ñoom nga gindi ñi nga xam ne ñoom nga xéewal xéewal bu toll ni nga gindi leen teg leen ci lislaam ci yonent yi ah nabi yi na yeeg mursaluuna yeeg ñoom ñépp ak siddiquuna yi ak shuhadaa yi les martyrs ah waay waay ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo neexu ñoo ñoo baaxu àndandoo mooy allahumma hdina fi man hadayt ay buur yàlla yàlla ma gindi ci ñi nga xam ne ñoom nga gindi te saxal ma ci gindi googale lii mooy hidaayatu hidaayatu tawfiq parce que al hidaayataan hidaayatu irshaad wa hidaayatu tawfiiq hidaaya ñaar la <clears throat> mooy nga xam ne buur yàlla dañuy ciy gindi nit ki lim ne inna hadaynaahu sabila imma shaakira wa imma kafuura buur yàlla mooy wan jaam moom mi dara warul moom la warloo moo ko warlool boppam moom mi dara warul moom subhaanahu wa day gindi jaam wan ko yoon wu leer wi muy lislaam léegi nag imma shakiran soit mu sant buur yàlla nan lay sante mooy mu nangu cee tënku nanga topp yoon woowu ko buur yàlla wan wa imma walla rek kafuuraa mu weddi mooy mu bañ koo topp loolu hidaayatu irshaad la waaw moo tax yeneen ci baa ngay saab suñu boroom loolu la koy wax ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka te dëgg-dëgg yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi la tahdi aji gindiwaate nga kuy gindiwaate nga ila siratin mustaqim di gindi nit ñi di leen wan yoon wu leer muy yoonu lislaam yoonu tawxiid wéetal borom bi subhaanahu wa tore sori shirk sori lépp lu way taq-taq yi waaye nag kanta hidaayatu tawfiq lool ci loxoy borom bi subhaanahu wa kese la nekk mooy gindi gi nga xam ne moom lay dëppale nit ki ba nga xam ne ci lay nangu nag yoon wañ ko wan yoon wu baax wañ ko wan mu man cee tënku mu nangu cee tënku te nekk ci te buur yàlla tax loolu nag buur yàllaa koy def mi nga xam ne moom xol yépp dafa nekk bayna usbu'ayn min asaabi'ir rahmaan da xol bu nekk dafa nekk entre ñaari baaraam ci baaraamu borom bi subhaanahu wa taala bi fees dell yërmande boo koy jàllar comme ni mu ko neex waaw moo tax mooy def ku mu neex yi jullit ku ko gëm waaye mooy bàyyi ku ko neex mu sànko façon gindi googu nag buur yàlla kese ko moom moo tax mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam innaka laa tahdi man ahbabta waaw innaka dëgg-dëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa laa tahdi man ahbabta du yow yaay def hidaayatu tawfiq goo gële dëppaale goo gële tax nit ki yow nga bëgg mu tuub rek mu tuub loolu du yow yaa koy def waale walakin allah yahdi man buur yàlla mooy gindi ku ko neex loolu mooy hidaayatu tawfiq waaw suñu boroom nag fii lépp lañ ko ñaan mooy ginnaaw ba nga ñu wanee leer allahumma hdini fi man hadayt ginnaaw ni moo ko wane yonent yi aleyhim salaatu wassalaam wan ko siddiquuna yi shuhadaa yi nit ñu baax ñi awliyaa yi ulamaa'ul aamiliin awliyaa'ur rahmaan ni nga leen wane yoon wu jub bi teg leen ci tënk leen ci lu nekk te duñ ci bouger tarfatal ayn allahumma hdini fi man hadayt buur yàlla yàlla na nga ma gindi fii man hadayta boole ma ci mbooloo moomale wa aafini fii man aafayta te nga jàmmal ma may ma li nga xam ne mooy yombalal ma ma jaamu la parce que almuwaafaat didda mooy lan mooy contraire al al almuwaada waaw noo wota walla nii nekkuma wota walla nii wa aafini fii man aafayt mooy yàlla nag ma aafiya may ma biñ ma tegee ci yoonu lépp loo xamante ni luy fànq ma ne lu may puus ci yoonu juboo ba du ma ci ne mooy soril ma lépp loo xam ne lu ñaaw la lépp loo xamante ni luy tax duma ci nekk wala luy tax sama nekk ca am problème topp nga ma la war a topp jaamu nga ma la war a jaamu du demee noonu lépp loo xam ne luy tax luy dox sama digg ak loolu la yàlla nag ma ko dindil wa aafini fii man aafayit nga boole ma ci mbooloo mi nga xam ne lool nga leen defal ba iblis lu ñaaw mënalu leen dara waaw allahu akbar waaw mooy daqal ma lépp lu ñaaw lépp loo xam ne ay taq taqalaat tilim tilim la nga may ma aafiyaay may jaamu la yow borom bi subhaanahu wa taala sans obstacle yooyu di ma tere ma àgg ci yow di àgg li nga xam ne mooy sa ngërëm nga boole ma kon ci mbooloo mi nga xam ne lool nga leen defal te lool la defal mooy mbooloo mi ñu la wax sànq min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa waaw kon waafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt wa tawallani yàlla nag ma fii man tawallayt boole ma ci mbir yi nga xam ne yow yaa méngoo seen mbir ndax allahu huwa alwali buur yàlla mooy ki nga xam ne moo méngoo pour nit ñi te loolu la yonente bi alei sat selaam doon wax ci xaqu baayam moom sayyidna alxasan ibn ali allahumma allahu alastu bi aw awlaa bilmuminina min anfusihim qaalu bala ya rasul allah fii xutbati Ghadir Khoum xutbaay Ghadir Khoum loolu la doon wax ci xaqu ki nga xam ne mooy baayam moom Seydina Al-Hasan di Seydina Ali ibn Abi Talib anhuma yonent bi alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaaji ummahatuhum est-ce que nekkuma ki gën yey ci jullit ñi que seen bopp te sama soxna yi seeni ndey lañ ñu ne ko balaa yaa Rasuulallah ah kay yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla mooy ki méngoo samay mbir allahu mawlaay allahu waliyi wa ana waliyi kulli mu'min man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa wa tawallani fi man tawallay allah Allahu akbar mooy wa tawallani buur yàlla yàlla rek ma méngoo fii man tawallayt ñi nga xam ne yaa leen yaa méngoo seeni mbir yaa leen méngoo mooy ñi buur yàlla ne ñii ñooy samay awliya ñooy samay parandoo yàlla nag ma boole ci mbooloo moo male te ku buur yàlla defal loolu ku la noonoo buur yàlla alal ko ku buur yàlla defal loo lële ku la noonoo buur yàlla alak ko man aadaa li waliyan faqad aadantuhu bil harb yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nee na buur yàlla nee na subhaanahu wa taala képp koo xamante ne nii daf ma loral sama parandoo kenn ci sama sama parandoo yi faqad aadantuhu bil harb kooku déclaré naa déclaré naa ko geer waaw wa tawallani fi man tawallayt buur yàlla yàlla na nga méngoo samay mbir yal nag ma méngoo boole ma ci biir ñi nga xam ne yaa méngoo seen mbir ka nekk seen kaw di yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu moom mi nga xam ne moom la suñu boroom ne al mu al al al al moom moo gën moo méngoo non seulement mbiru jullit ñépp te moo gën a ci ñoom mooy ki méngoog ñoom te lii xadiis bii day leeral xadiis bi ñu jóge muy këne waali man waalayt wa aadi man mooy leeral li nga xamante ne nii loolu la ana man kuntu mawlaa fa mawlaa ndax al lii nii mooy contraire al waaw mooy contraire u almuaadaa waaw mooy méngoo gi borom bi méngoo contraire am mooy noono waaw moo tax mu ne woon ku méngoo méngoolal képp koo xam ne moo mé moo nangoo méngoo ak moom Seydina Ali ibn Abi Taalib waaye noonoo la képp koo xam ne nanguwul loolu le kon wa aafini fi wa tawallani fi man tawallay waaw wa baarik wa baarik lii fi ma atayt ci riwaaya al imaam at-Tirmidhi wa baarik lii fi ma atayt wa barik lii fii ma a'tayt te yal nag ma barkeel mooy baril yiiw giñ ma defal nga baril yow subhaanahu wa taala yiiw giñ ma defal am na sax ci riwaaya imaamu ahmad biñ jógowoon wa barik lii fii ma a'tayt mooy nga baril yiiw ci man waaye baril yiiw ci sama dund loo ma defal ci at yal nañ ma barkeel ci at yoo yële yow borom bi subhaanahu wa taala cers cers boo ma defal cers boo ma boo ma defal yàlla na nga ci duy ay yoo xamante ne nii kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim wa barik lii fii ma atayit waaw yàlla nag ma barkeel ci sama dund yal nag ma barkeel ci sama samay noy yi yal nag ma barkeel defal ma yiiw ci lépp loo xamante ne nii jox nga ma ko alal xam-xam jëf yi nga def nga ma méngoo nga def dëppale ma ko ma koy def ngir jaamu la ko yal nag ko barkeel mooy yal nag ko bari yiw goo xamante ne lépp ngay nangu yow subhaanahu wa ta'ala wa barik lii fii ma atay waqini sharra ma te yal nag ma fegal safaanu li nga xam ne yaa ko dogal ndax buur yàlla li neex moo ko dogal li naqari moo ko dogal ci côté teggin lañ dul askanele buur yàlla naan lu baaxut lii buur yàllaa ko dogal ndax loolu duy teggin waaye ci xaqiiqa en réalité buur yàlla li li baax mooma li baaxut it moo ko dogal moo tax duñ ne buur yàlla moo sànk nit dañ naan moo ko seetaan yahdi man yasha wa ma man yasha buur yàlla mooy mooy gindi ku ko soob waaye mooy seetaan ku ko soob mu sànku même buñ xamee ne këne ku sànku daa fekk mu neex buur yàlla yu bon yi xew ci àddina bi bu doon buur yàlla bëggul mu am fi du ko am du fi am lu bon loo xalaat rek lu ñëw sa xol sa xel sa xol lu ne bu buur yàlla subhaanahu wa taala mu am du am waaw ndax fii li ko soob rek moo fiy am fa'aalun limaa yuriid te mooy ki nga xam ne mooy alqaadir waaye mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy dogal moom dul jalaali wal ikraam kon nii te yàlla nag ma fegal yal nag ma préserver yal nag ma mettre à l'abri ci loo xam ne sharra ma qadayt lu wuteeg mbaax li nga xam ne li nga xam ne mooy safaanu mbaax gi nga xam ne ci sa dogal ci sa namm namm la amee waaw ci sa namm namm la amee ndax boo ko nammul woon du fi am waaw lépp loo xam ne dogal ko muy safaan moo xam ci man moo xam ci keneen wala ci leneen buur yàlla capable nga dindi loo lële man nga ma koo fegal ba man duma laal loolu man nga ko anta ala kulli shay'in qadir waqini buur yàlla yàlla nag ma fegal sharra maa qadayt safaanoog li nga xamante ni moom nga dogal ndax kat fa innaka taqdi wala yuqda alayk fa innaka yow bi subhaanahu wa ta'ala

fekk mu namm loolu am waaw wa ma tashaa'una du ngeen sopp bëgg dara illaa lulul an yasha allah ci lu jiitu buur yàlla daa fekkoon mu nammoon loolu le sinon lu buur yàlla nammul mu am du am waaw fa innaka yow taqdi yaay dogal fa yow borom subhaanahu wa ta'ala darsu tawxiid lii darsu tawxiid allamahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rayhaanatahu alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa fa innaka dëgg-dëgg yow borom bi taqdi yaay dogal fa innaka taqdi yaay àtte wala yuqdaa alayka te kenn du àtte sa kaw mooy boo àttee laa mucaqqiba li xukmihi bu borom bi àttee amul kenn kuy ñëwaat ci ginnaaw naan boo buur yàlla lii la namm mais man lee laa namm loolu amut wax yi ju juxaale ak jaxale yi ngay dégg ñu foog ne loolu day wane ne ñoom ñoo xam borom bi mooy ñooñu xamuñu dara waaw naan man bu ma neexoon xanaa xamoo ne bu ma neexoon di jéem a formuler seen kàddu yooyu nga xam ne fóol yi di tëb di daaru di yuuxu alors que lu tax ngeen di yuuxu lu ngeen di transe waxi kan na bu toll noonu lu wal iyaazu billah yaakaar nga ne nguurug buur yàlla gi al mulk ak malakuut ak jabaruut ak fépp ana la lenn lu toll nit euh, tànkub sànqalañ luy xew luy yëmb di bouger te neexul borom bi ba nit bëgg laa wax ne moom même bu ko neexee moom li ko neex même bu buur yàlla bëggoon leneen moom bu bëggoon lii lii way am amut loolu du dëgg loolu du dëgg fa maa sha'a kaan wa maa lam yasha du mën a nekk waaw kayfa sha'a rek noonu mbir yi dem waaw buur yàlla li ko soog képpay am li mu namm képpay am képp nag koo xam ne yow jàpp nga ne yow dangaa am dara xaqiiqaay mbir yi réalité mbir yi mooy nit même bu ma jógee nii sax ne man en tant que fayen xiif naa ganaar bëgg naa lekk ganaar sama frigo bii de congèle bi ganaar a ngi ci tey moom moom laay reere ndax lool laa nam yaa fayeen du la soob lu dul daa fekk mu sooboon borom bi mooy sa jóg góob ngay jënd décongeler mbir yi wala dem ci marché bi jënd ko defar ko dugal ko ci fuur bi daa fekk mu neex borom bi subhaanahu wa ne noonu lay demee waaw moo tax nit bari na bëgg def lu bari ne lii lay def te du ca àgg kam muridin li shay'in waaye laa yasil ilayhi du àgg ca mbir moo mële lu tax ndax wa ma tashaauna illa an yashaa allah fa innaka taqdi wala yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa innahu la yadhillu man walayt ndax yow boroom bi dëgg-dëgg laa yadhillu du wàcc du torox waaw du torox mukk man ka nga xamante ne waa layta yaa méngoo ay mbiram waaw ndax almuwaalaa diddul muaadaa waaw mooy liñ doon wax sànq allahumma waali man waalaa wa wa aadi man aadaa almuwaalaa diddul muaafaa diddul almuaadaa waaw mooy méngoo contraire am mooy noonoo moo tax yonent ma ne saab saab ne waali man waalay méngóol ak ku méngóog moom waadi nga noonoog man aaday ñoo xam ne waxul mbiru xilaafa comme ni ñu ko leera woon waxul ay mbiru kiiwa may jiite bu ma fi jógee mooy nekk seen xalifa comme ni nga xam ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib noonu la amul woon benn yoon compréhension boobu ci waxu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nii moom nii kenn ci saxaabatu sahabatu rasulillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon wa innahu laa yadhillu man waalayt amul kenn ku buur yàlla di méngoo say mbir ngay wàcc ngay nekk koo xam ne dangaa torox wala koo xam ne dangaa suufe loolu amul fa innahu ndax dëgg-dëgg wa innahu laa yadhillu man waalayt képp koo méngoo ay mbiram kooku du torox de waaw nga ne ma mii attends wayow wayow fii saay jullit ñi alaysa alaysa al muslimun ala haqq wal kuffar ala al batil daa dama attend parce que lii nga wax man damaa am oh, oh, man naa benn lënt est-ce que jullit ñi nekkuñ ci dëgg yéeféer yi ñoom nekk ci caaxaan ma ne la ah kay balaa nga ne ma mais attend kon lan moo tax àddina bi ñuy gis jullit ñi ñu bari ci ñoom nekk vraiment ci loo xam ne bon du toroxtaaj bi ak ñàkk ak ñàkk personnalité nga xam ne yéefér yée leen bi jiite di leen def loolu leen neex li leen soob mooy xew seen réew yi ñoo yor programme télé bi même buñ fa newul kañ leen fa toogal ñuul ni ñoom bu dee ñu ñuul lañ weex ni ñoom bu dee ñu weex lañu wala xonq ni ñoom ni ñoom programme yéeféer yi lay doxal jullit ñi gis nga réew jullit yi nii mais ku rëng ku yëngu ñu rëq sa ndigg ku far yi dal la bombardé la ama tara ma waqa ma waqa fi Gaza wa fi Filastin ha wa fi Lubnan wa fi Iran wa fi al-Iraq wa fi Suuriya wa fi kathirin min buldaani al yow xanaa gisoo loolu jullit ñi nga xam ne gars yi daanaka ku am bomb bu baax sax ci ñoom nga koy nga koy nga koy nga waa sawaay léegi kon yow man affaire bi lënd na ci man a ah. waaw fa innahu la yadhillu man walayt te ñaata tamit awliyaa la yéefar yi daal di alak mooy daal di leen faat Seydina Zakariya qatalu kuffaar yee ko rey Seydina Isa ibn Maryam noonu lañ ko bëggoon a def buur yàlla yëkkati ko wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walaakin shubbiha reyuñu ko crucifié wuñu ko waaye suñu borom moo leen lëntalal mbir yi wan leen keneen ñu jàpp ne moom la alors que du moom mais loolu ñu nekk ci oppression was-samaa'i dhaatil buruuj wal yawmil maw'uud wa shaahidin wa mashhuud lu mu ci teg qutila ashaabul uxduud an-naari dhaatil waquud idh hum 'alayhaa qu'uud waa lii moom lii du ak ah, du du ak zill du torox du du du wàcce guñ leen wàcce suufee guñ leen wàcce ah ñu leen doon taal noonu te dara taxul. lu dul an yaqulu rabbuna allah lu dul dañ ne buur yàlla mooy seen borom subhaanahu wa taala mais kon leeral ma fii wa fa innahu la yazillu ma waalayta du torox du suufee du wàcc koo xamante ne nii waa layta boobu nga méngool waaye dañu naan alaysal kuffaar nga ne ma mais yéeféer yi keroog Uhud ci biti nii ñoo gañe ah ñaati yéeféer ñaati jullit lañ faat keroog don Seydina Abdallah ah ibn Jubayr Abd Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhum ak ñeneen ak ñeneen waa mais kon man nan nga ma waxee nan laay comprendre lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne wa innahu laa yadhillu man waalayt dañ naan la ah mooy fa innahu wa innahu la yadhillu man walayt waaye xaaral mu àggale wala ya'izzu man aadayt koo méngool ay mbiram du torox waaye koo noonoo yow borom bi subhaanahu wa kooku ay mbiram kooku du féete kaw kenn ay mbiram duñ jëm ci kaw wala ya'izzu du tedd du féete kaw man naa day te koo xam ne yaa noonu moom nga ne ma waaye ku faar yi ñoo yor xeer ñoo ñoo yor pour puissance première puissance mondiale ay jullit lañ déedéet deuxième puissance mondiale ay jullit lañ économique lépp mais ce ne sont pas jullit kon booleel ma ci loolu ma ne la loolu mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moo ne daf ñoo bind li yabluwanaa ayyunaa ahsanu amala tabaaraka alladi xalaqa al mawta wal li yabluwakum ayyukum ahsanu amala barkeel na ki nga xam ne moo bind asamaan suuf moo bind deew ak dund ngir nattuñu anakan ahsanu amala moo gën a rafet jëf moo gën a rafet jëf buur yàlla nag ida ahabba abdahu ibtalaa buur yàlla bu soppee jaamam da koy nattu te yonent bi salawatullahi wa salaamuhu waxoon nañu ñi gën a rëy nattu mooy al aw al anbiya topp ku gën a niroog ñoom topp ku gën niroog ñoom waaw ndax àddina bii du àddinaay ndaataa tëllëx ci ci loo xam ne mooy nekk ci loo xam ne rafaahiya gu du jeex déedéet buur yàlla day nattu jaam yi waaw afa xasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun mu ne est-ce que nit ñi dañoo yaakaar dañuy taxaw naan amanna gëm nañ yàlla rek wa hum te ñoom la yuftanuun kenn du leen fitnaal kenn du leen nattu wallahi natt woon naa ñeen jiitu woon buur yàlla di la leen natt comme ni nattoon ñu leen jiitu woon ba buur yàlla feeñal moom xam na xam gu yàgg goo xam ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yem waaye feeñal nit ñi gis ñi nga xam ne ñooy wax dëgg ne dañoo gëm buur yàlla ba wane feeñal tamit ñi nga xam ne dañuy wax dañuy nar lañuy wax wuute nag gëm yàlla ga ñuy wootewu natt googu nag la buur yàlla yi teg jaamam yi nattu googu mooy nattu googu nag la borom bi teg ay jaamam waaw ñi gën a baax ñoo gën a rëy nattu nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi waaw mooy nattu googu nag du toroxtaange mahabba la cofeel la bu buur yàlla namm jaamam teg ko natt yoo yële ngir lan ngir yëkkati ko ngir gën koo màggal ngir gën a yëkkati li nga xam ne mooy dara jàmm waaye du pour toroxal ko de déedéet moo tax mu ne wala aqibatu lil muttaqin mujjanteelu mbir yi lu man di demee yi nga fi wax nii puissance mondiale ñi yi wala aqibatu lil muttaqin mujjanteelu mbir yi ñeel na ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla waaw mooy àddina bii lay teg nattuwaay bu allaaxira mu yëkkati leen yëkkati leen àddina yëkkati leen allaaxira waaw moo tax ñi ngay gis nga jàpp ne lii nii ak doyadi la nattu yu buur yàllay teg jaamam déedéet inna allaha ida ahabba abdahu ibtalah buur yàlla bu soppee jaamam da koy nattu waaw kon loolu du torox tànge moo tax ñi ci newul ñoo jàpp ne diwa gi torox waaw waaye moom li muy dund ci xolam mu ngi dund aljana jinaan lay dund natt yi nii moo tax day woyof ci moom day woyof lool ci moom buur yàlla woyofal ko waaw moo tax xoolal Seydina Ibrahima alayhi salaam bañ koy sànni ca safara sa mais ña taxawoon di ko fa sànni jàpp nañ ne kii de wóo kii de problème dëgg dal na ko waaye lan la borom bi wax woyofal gi mu ko woyofal lool yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yow ja yow safara si nekkal sedd ak jàmm ci kaw seydinaa ibrahim niñ sànni ci lakk-lakk gi allahu akbar ta buur yàlla day teg nattu ngir yëkkati la ay daraja am na ñoo xam ne li leen buur yàlla bëgg a defal julli rek du leen ko may ñu nekk shahid lañ mën a jaar buur yàlla def leen ñu nekk shahid ku leen gis jàpp ne hee diw de moom ay waay jële ndekete yooyu da koo teral moo tax mu ne wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihiina bima aataahum rabbuhum mu ne bul jàpp bul yaakaar bul njortu mukk ne ñu ñu faat ci toolu yàlla ci yoonu yàlla këni ñoon dañ leen ñu dee lañ nii rek bon su daan quoi seen bakkan yi ay eh, waaye diw de moo ñàkk chance ca xare bala faatu buur yàlla ne bu leen jàpp lool de bal li am ba des mooy ah yaa ñu ngay dund dund ga tax ñuy wax ca seen borom bu leen di wër sëgal waaw mooy kon ku jàppoon ne loolu toroxtaange la ndeke moo tax ñoom dañuy dañuy mébét comme nañ gise woon waa asxaabu euh, euh, bi'ru mauna ak waa waa waa waa waa waa waa ahzab waa kii waa waa waa uhud bàyyi sayyidina jaabir ibn abdillah yenn aaya yooyu nga xam ne ñoo wàccoon ci alxuraan te ñu far ko te nekkatu ci ñuy mébét buur yàlla indi leen ci àddina ngir moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam ne sayyidina jaabir yow sa borom bi subhaanahu wa dafa wax ak sa baay sans intermédiaire Allah Abdallah ibn Amr ibn Haram shahidu Uhud waaw ne ko waxal li nga mëbët mu ne ko damaa bëgg nga delloo ma ca àddina ma xare ji waat ànd ak sa yonent ñu reex ma ci yoonu l'islam ci toolu xare mu ne ko déedéet lool sabaqat kalimat yi sabaqat dafa jiitu sama kàddu ne woon ku génn àddina du fa dellu waaw ba mu newoon aay ñu doon jàng mooy gis nga ni ñuy mébéti ndax xam nañ ni huwa al izza lii nii ñu leen dal fa la teraanga ne fa la yëkkati ko nekk fa la agrifa nekk waaw kon loolu moo tax nattu yi ñi xamul ñooy jàpp ne toroxtaange la waaye déedéet ak yëkkati la gu buur yàlla bëgg a yëkkati ndax suñu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr in asaabathu mu ne ajaban yéemu naa ci mbiru jullit moom lépp lu ko dal léppam yiw ci moom bu ko lu neex dalee mu kontaan sant yàlla mu nekk li gën ci moom bu ko lu naqari weñ so dalee mu nekk lu gën ci moom kon nag fa innahu wa innahu la yadhillu ma walayt wa la ya'izzu man adayt Allah wa la ya'izzu man adayt wax nañ ko sànk mu jéet mu tëje ko tabaarakta rabbana wa ta'alayta dernier mbir mi tabaarakta waay waay sa yiw bari na ci àddina ak alaaxira ak barzax ak fépp waaw tabaarakta waay waay sa yiw bari na borom bi subhaanahu wa ta'ala rabbana yow mi nga xam ne ay suñu borom wa ta'alay waay waay kawe na sa sa sa noot gi noot nit ñi taxa temm leer nañ ak sa kattan gi nga man ci lépp capable def yépp waay waay waay te sori nga kawe nga ba sori kawe nga sori lépp loo xam ne moom la ñuy xamul di la jéem a bokkaale wala di la jéem a niroo lool allahu akbar allah ah allah allah mu ngi noonu tabaarakta rabbana wa ta'alayt kon lii le Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib ne loolu la ko yonent bi alayhi jàngal ñu gis ne kon sopp gone sopp nit teewul nga koy jàngal nii la leen yonent bi alayhi salaam ko jàngal moom Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu insha allahu ta'ala ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci tarjama Seydina Al-Hasan Ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma insha allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin